ñu nga woon ba léegi ci xew-xew yi am ci ñaareelu <coughs> atu gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, jataay bi ñu weesu ñu ngi woon ci farataalu siyaamu shahri ramadan di farataalu weeru wooru weeru koor comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn jarir at-tabari rahmatullah aleyhi mu ne wa fi hadihi sanati furida siyaamu shahri ramadan wa qad qiila innahu fi sha'baan minha mu ne woon moom imaam at-Tabari rahmatullah mu ne ci at mii lañu farataal li nga xam ne mooy wor wooru weeru koor te am na ñu ne ci mois Sha'baan ci at moomu ñaareelu at mi ci lañu farataale li nga xam ne mooy weeru koor ñun nag gisoon nañu euh, koor gi est-ce que weeru koor rek la jullit ñi masa woor wala la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam masa loolu gisoon nañ ko gisoon ne ci xadiisu seydina Muaaz ibn Jabal bi nga xam ne ku mel ni imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah aleyhi soloo na ko ci sunan bi na ko noon sëriñam <coughs> tey léppam di imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah aley moom it soloo na ko kom ni ñu ko waxe woon ci sanad yoo xam ne yu wér lañu yenn yi mursalun saxiix lañu yu imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullah aley gisoon nañ ne seydina muaad ibn jabalin radiallahu anhu waxoon na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ma dina da doon woor ñetti fan di woor ashura ginnaaw gi mu wax ñu étape yi nga xam ne ci la bi ñu farataale koor gi euh, étape yi mu jaar yépp mu wax ñu ko naka noon gisoon nañ ne ci riwaaya yu nekk ci saxiix yu yaay aishatu radiyallahu taala anha wa ardaaha wa anna biha këne sax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxuma la Medina laata muy gàddaay waaye Quraysh sax ci seen bopp kuffaaru Quraysh nii dañ doon woon Ashura bañ nee Makka yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it da ko doon woor euh, bi ñëwee Madina nag mu ngi juif yi di ko woor mu laaj leen ñu ne ko bés la bu baax la yawmun saalix ci yenn riwaaya ne bés la boo xam ne ci la suñu boroom daldi muccale sayyidina Muusa ibn Imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam anhum min na ci firawna almalun euh, <clears throat> ñoo tax ñu koy def ta'ziman ci riwaay imaam al Buxaari bi ngir màggal yàlla mu ne leen nax nahnu awlaa bi sawmihi minkum comme que looloo tax ngeen koy def ñun ñoo gën yey euh, ci woor ko woor bés boobu ci yéen fa amara bi sawmi mu daal di koy digal digle digal jullit ñi ñu woor kon <clears throat> gisoon nañ tamit ne am na ci boroom xam-xam yi ñu bari sax ñu ne shahr euh, euh, woor weeru tamxarit non jouru tamxarit dafa newoon farata am na nag ñeneen ñu ne déedéet newuloon farata euh, yooyu yëpp gisoon nañ ko tey nag <coughs> ginnaaw biñ gisee yii nii yëpp muy résumé bu gàtt bii ci lañ gisoon mu dese woon ñu kon ñu dugg tey comme niñ ko diggee woon ci ahkaamu as-sawmi wala as-siyaam muy li nga xam ne mooy àttey koor attey weeru ak koor gi ramadaan atteem yan atte yi nga xam ne ñoo ci jub ñoo ci euh, nekk waaye euh, comme niñ ko waxe woon dañ koy tënk loolu sax ndax koor gi dafa gudd euh, téere la kitaabu mi wala kitaabu siyaam dafa nekk téere bu rëy rëy rëy moom rek moom rek ab téere lumb la tout court boo xam ne ci koor rek la wax euh, loolu nag war nañoo xam ne kon bu dee noonu la demee euh, ci jataayu siira yi mënuñu dugg ci détail yépp loolu man da nekk ndax bu boobaa Euh, dina génn euh, dina am njariñ lool waaye dinañu sori ci euh, siira bi day gën gudd te yooyu am nay bërëb yu mu gën a approprié comme majalisul fiq bërëb yi nga xam ne wala jataay yi nga xam ne dañ koy ubbi di ci def fiqh di ci waxtaane fiqh boobu waxtaane ci ci koor lool rek mën na laa jëlal loolu loolu ay ay ay ati at ngay wax ci koor rek waaw léegi nag ñun dañ koy <coughs> tënk insha allah xool li nga xam ne moom la ci suñu boroom wax waaye moom la ci yonent mi alayhi salaatu wax ci ay ahadis boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yal na leen buur yàlla fayal dal di ci indi ci seen téere yi ñu di def benn genre résumé for yenn yenn ci masail yi bu ñu ci fàttewul ak yooyu ñu ñëw rek ñu daal di ciy wax après euh, amaana buñ defee noonu dinañ ci am dara après nag incha allah ñu daal di jàll ndax bul fàtte na ñu ngi woon ba léegi ci euh, kitaabul maghazi ci xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak xew-xewu ñaareelu at mi ci gàddaay bi aley bu aleyhi salaatu wassalaam ñu nag ñu ngi woon ci koor bi kon te incha allah kon ñu commencé ci euh, ahkaamu as-siyam muy àttey woor waaye loolu ñu ciy dugge mooy mbir manoo koo xam manoo koo aborder te xamoo ko bala ngaa traiter benn mbir danga koy xam d'abord médecin bi bu ñu ko ndilee patient muy ki mu war a faj fajkat bi docteur comme niñ koy waxe ni muy def euh, day fexe def poser le un diagnostic correct mooy day def day fexe xam saytu seet ki nga xam ne moo toog ci kanamam te bëgg a faju ana moo ko dal ndax fekk xamoo lu ko dal imaginer waa ji ñëw moom bokk bay metti moom mu jàpp ne biir bay metti jox ko loo xam ne pour biir la kooku mën naa causer ay réaction yoo xam ne du baax ci waa ji moo tax li muy njëkk a def day fexe xam ana de quoi s'agit-il question boobu moom moo jiitu lool nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moom la ñuy njëkke saa su ne ndax loo xamul mënoo cee wax muy taarif muy définition léegi lan mooy définition siyaam euh, définition yooyu comme niñ ko ne dafa am lughatan wa dafa am définition boo xam ne ci linguistiquement en langue arabe loolu maanaa bu mu ci am sens bu ci am am nag charia bi bi mu ñëwee am sens boo xam ne moom lañ koy moom la ko jox bu ñu ko waxee ñépp jublu ko ci as moom substantif la muy masdar comme bu ma nee daxala yadxulu duxulan duxulan substantif la voilà fii saama yasuumu sawman wa siyaaman dañuy wax moo tax kitaabu sawmi wala kitaabu siyaam téereb as-sawm wala siyaam yoo ñaar yooyu yépp ay substantif lañ mooy al masdar lañ saama mooy woor na au passé yasuumu mu ngi woor présent continu wala fi ak futur sawman ak koor wa siyaaman aku koor ñoom ñaar benn lañ loolu mooy fi mu jóge baat bi waaye lan lay tekki ci langue loolu as-siyaamu huwal imsaaku siyaam siyaam pas ceebu siyaam bi ah faye ni ñuy commencé di bëgg nii ak njuufee ni quoi noo waxuma loolu pas ceebu siyaam as mooy koor moo tax wolof yi di tooñ buñ gisee nit naan ko ndax ndax yaa ngi ci koor gi yaa ngi ci siyaam bi wala yaa ngi ci ceebu siyaam bi <laughs> ndax yaa ngi ci siyaam bi mooy ndax yaa ngi ci koor gi walla yaa ngi ci ceebu siyaam bi boobu mooy wala yaa ngi añ wooroo waaw waaw mu ne kon eh, luñ doon waxati à définition al eh, eh, nu mu tudd as-siyaamu mooy al imsaaku ci langue arabe étymologiquement li muy tekki al imsaaku mooy téye téye mooy téye bañ a def téye sa bopp mooy téye as mooy téye sa bopp euh, moo tax euh, woykatu arab bi doon wax naan xaylun siyaamun wa xaylun gayru saaimatin taxta alajaaji wa uxra taalu kullu juma mu ne xaylun ay fas a ngii yoo xamante ni di décrire ay fas muy Nabigha az yi nekkoon un grand poète mu ne xaylun ay fas siyaamun yoo xam ne dañoo taxaw mumsika anis sayri doxuñu loolu la Ibn al Faris bokk ci boroom xam-xamu euh, arab yi wax mooy langue arabe linguiste koo xam ne boroom xam-xam ci ñoom Ibn Faris moom la ne li muy tekki xaylun siyaamun mooy boo mooy fas yoo xamante ne nii dañu taxaw bañ a dox am ñeneen ñu ne xaylun siyaamun mooy ay fas yoo xam ne dañoo taxaw bañ a lekk ñoon di leen ci caawo mi ngir ñu e, takk leen ci ci ci ci ñax meeg yooyu mais ñu taxaw bañ a lekk am ñu ne loolu benn wax la am beneen ñaara ngoog bu Ibnul Faris bi bi am ñeneen ñu ne mooy dafa dañu taxaw ba ñu ñexel mooy li fas di def bu dee xaj danaan danaan mbëw bu dee eh, muus mu naan ñeew waaye bu dee fas eh, moom ni muy def nag loolu lañ naan as-sahil eh, moo tax keroog as-sayyidatu Maryam mu ne woon inni nadartu lirrahmani sawman falanukallima al-yawma insiya tey dama nidar ci sama boroom ne man duma wax mu tekki leen ko falan ukallima al-yawma duma wax mooy boo téyee bañ a def dara xam nga xaylun siyaamun mooy fas yoo dañu taxaw lekkuñu wala dawuñu wala ñeexaluñu nit tamit bu taxawee deful comme ne tey man duma wax dañ naan saama ibrahimu de saama ibrahim de moom dafa woor tey pas dafa woor mais dafa tey nee na du wax moom la sayyidatu maryam alayhi salaam wax alayha salaam ne inni nadartu lirrahmani man de damaa nidar ngir yàlla mi nga xam ne mi fees dell ngir mu ne man du ma wax tey fala nukallimal yawma insiya kon mu ne wax xaylun ghayru sa'imatin am yeneen fas yoo xam ne nag non ñoom moom bu dee ñu wax lekk mooy ñoom ñoom bañ leen indee lañ sëgg commencé lekk wala ñu ngay ñëxel wala ñu ngay dem ñu ngay daw di dem kon loolu mooy li nga xamante ne en arabe loolu lay tekki mooy al imsaaku téye sa bopp ah, ci loo mën a nekk nag al imsaaku an ash-shay wa tarki lahu mooy loo mën a loo mën a bàyyi man comme ma ne man bàyyi naa xuloo ñu ne ah waa ji de saa'im mooy amsaka anil jidaali mooy al imsaaku anil jidaali moom de bàyyi na xuloo dañ naan waa ji saa'im kooku nag loolu la léegi nag nga ne ma ci luga waa sharia moom lu tax léegi euh, nan la kii na moom nan la fa moom léegi bi mu ñëwee ban ban définition la ko jox ak lan la ci jublu imaam alxaafiz rahmatullah alayhi alfath mu ne ginnaaw bi mu waxee lu ñu wax mu ne wax mu wax siyaamu fi luga al imsaak mu ne as sawm ak siyaam ci langue linguistiquement mooy al imsaaku li ngay bañ a téye sa bopp li ngay téye sa bopp mu ne wa fi charin à définition bi nga xam ne ci charin mooy imsaakun maxsuus fi zamanin maxsuus an shay'in maxsuus bi sharaa'itin maxsuusa mu ne bu dee ci charin as-sawm li muy tekki mooy imsaakun maxsuus mooy ak téye sa bopp ak téye bañ a def maxsuus boo xam ne nag bu particulier la bu jagoo la mooy du téye sa bopp comme bële rek xam nga bu bu luxa bi dañ koo joyal loo man di bàyyi rek mën nañ la ne yow saa im alors que bu dee ci fii sharia du ku nekk loo def rek ku bañ a ku ku toog ñi euh, bañ a jëw kenn du ne waa ji saa im ci sharia kenn du ko wax loolu déedéet mais bu dee ci charia ñu utiliser moo saa il mooy waa ji dafa téye boppam d'une façon particulière ci loo xam ne lu jagloo moo tax lu jagloo lu jagoo moo tax defoo fii zamanin maxsuus te bi muy téye boppam ci jamono jooju ci jamono lay doon joo xam ne tamit ju ñu jagoo bu particulier an shay'in te li muy téye boppam li muy bañ a def mbir la moo xam ne mu particulier la moo xam ne loo xam ne dinañ ko tudd léegi la loolu la bëgg a wax maxsuus yi yëpp mooy bu nekk dinañ ko tudd bisharaita voilà lu ma wax bisharaitin non bisharaita bisharaita maxsuusa ci ay charte yoo xam ne nag yu jagloo yu jagoo la yu particulier loolu la imaam alxaafis wax kanta imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi dane imsaakun maxsuus fi zamanin maxsuus min shaxsin maxsuus bi sharti presque benn la mooy ak tee gu jag goo xam ne gu jagloo la gu jagoo gu particulier ci waxtu woo xam ne wu particulier ci nit koo xam ne waajoo xam ne ku particulier ci ay chartam kon loolu mooy li nga xam ne ci sharia loolu lay tekki léegi lan lañuy bàyyi li ñuy bàyyi noonu mooy xam nga ne ne la mooy imsaakun maxsuus an an shay'in maxsuus da ngay téye sa bopp ci mbir moo xam ne mu jagoo la loolu mooy lan nag lan ngay téye sa bopp euh mooy nit ki tey tey boppam anil muftira ci lépp loo xam ne day dogloo waate lépp luy tax bu ko nit defee ñu ne dogam kooram dog na waa ji dog na kooram yàqu na loolu da koy bañ a def voilà kom lan kom naan naan nit ki bu ko defee mooy koor yàqu na walla mooy mu tay ko wala mu lekk wala mu njaaloo walla yooyu léegi loolu benn affaire la wala mu sëy soxna ma wala moom mu attiré lu tax tay ko man ni yoom génn yooyu yépp mooy yi nga xam ne da koy bàyyi mooy lépp luy luy dogalaate luy yàqu koor da koy bàyyi léegi kon gis nañu léegi shaxsun maxsuus boobu mooy ki nga xam ne moom la koor war loolu dinañ ci ñëw ci ana lan mooy euh, charte yi nga xam ne ñooy waral koor muy shurutul wujub charte yi nga xam ne moom bu xasee am non nit ki nga xam ne dafa réunir conditions yi dafa réunir ñoom par force mu war amul amul choix amul naan bu ma neexee de charte yooyu insha allah dinañ ci ñëw mooy shakhsun maxsuus boobu ah. léegi zamanun maxsuus bi mooy lan mooy day commencer ci bu fajaru fajar gi jotee xaree bu xare muy alfajaru saadiq ba ni timis di jote ba ilaa ghurubi shams ni jant bi di dugge jamono jooju noonu mooy zamanun maxsuus guddi gi kenn du ko wax ne waa ji woor na waa ji toog jouru ay weeru koor wala jouru koor nii ci guddi gi koo kenn du ne waa ji dafa woor lekkul naanul déedéet il faut mu nekk ci intervalle biñ la wax fajar bi fajar gi xare ba ni jant bi sowe kon euh, loolu mooy li nga xam ne définition bi loolu lay làmb kon léegi bi ñu gisee lool waa koor lan moo tax lan mooy àtteem dañ naan la àttee koor bu ñu la nee àttee mooy lan mooy ban statut la la taxawee ci lislaam dañ naan la koor farata la min arkaani l'islam dafa bokk ci ponk ci l'islam yi yi nga xam ne mooy pilier ponk mooy pilier buñ la nee néeg bi de ñeenti pilier ñoo ko téye mooy boo ci màbb rek yow commencé ngaa màbb nii mooy ni pilier la farata la lan mooy wane ne farata li borom bi subhaanahu wa wax aaya bi dinañ ci ñëw insha allah amaana bu ñuy jeexal moom lañuy euh, moom lañuy jeexale masa yi jëm masala yi jëm ci wàllu koor suñu boroom dafa wax kon ci suuratul baqara aaya 183 yi wane ne farataag weeru koor mu ne ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladiina min qablikum la'allakum kamaa kutiba alal ladiina min qablikum la'allakum tattaquun mu ne yaa ayyuhal ladiina aamanuu yéen ñi gëm yàlla kutiba alaykumus siyaam farataal nañ ci seen kaw weeru koor muy woor ramadan weeru koor kamaa kenn ni nga xam ne kutiba lañ leen lañu ko farataale woon ala alladina min qablikum ci ñi leen jiitu woon la'allakum bu ngeen koy def nag rek tattaquuna di ngeen am ragalug yàlla voilà ba fi muy waxe faman shahida minkum ash-shahra falyasum aaya yooyu yépp day wane ne kutiba te bokk na ci yi nga xam ne siyaxul wujub dafa am ay terme yoo xam ne yu yuune yi dañ koy wax rahmatullah alayhim boo demee ci usul mooy dafa am siyaxul wujub ay terme yoo xam ne moom foo ko gisee day wane ni lii farata la bokk na ci kutiba mooy farataal nañ xat man fardan mooy mbir mi dañoo koo bind farataal ko aleykum kutiba aleykum kutiba ala ak furida ak yooyu ak aw jabal aw jaballaahu yu mel noonu dafa bokk ci siyawul wujub yi nga xam ne ku ko gis ci sharia tex sharia alxuraan wala sunna li muy wone en tout fekk amul leneen lu ñëw luy wone ne loolu noonu du farata comme ni ñu ko gisa woon ci euh, julli àjjuma euh, sangu sangu farata jour jour jouru àjjuma pour julli bi ndax xadiis ba ne woon ghuslu yawmil jumaa waajibun ala kulli muhtalim sangu bésu àjjuma waajibun xam nga loolu mooy dafa war farata obligation la ñeel képp koo xamante ne ni dafa gént ku majeur Euh, gis nga terme boobu gisoon nañ ko yaataloon nañu ko walillahi alhamdu wal minna dafa bokk ci siyahul yi nga xam ne expression yi nga xam ne day wane ni lii farata waaye ba nga xamante ne nii nag bi nga xamante ne nii euh, dafa am yeneen xadiis yu ñëw yuy wone mbir moomu du farata bu boobaa looloo tax ñi nga xam ne ñoo ne du farata comme ni ñu ko waxe woon ñoom seen adilla yi seen kii gën a dëgër seeni preuve seeni argument mais bu dul loolu bu dul lu mel noonu ñëwul di dindi le fait mu nekk farata mooy ne farata lay doon fii nag dañ cee am boobu muy kutiba aleykumus siyam bind nañ farataal nañ bokk ci yéen li nga xam ne mooy koor comme ni ñu ko farataal woon ci ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon bu dee ci wàllu sunna lool mooy ci wàllu xadiis euh, alxuraan luy wane ne weeru koor kon àttee mooy lan farata la ci wàllu xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, dafa wax ci xadiisu seydina abdullah ibnu umar ibn alxataab radiallahu taala anhuma te mu nekk ci saxiixay mu ne buniya alislaamu ala xamsin shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami alsalaa wa itaau alzakaa wal hajju wa sawmu ramadan mu ne moom seydina abdullah ibnu omar mu ne de bu ni yonent bi aleyhi salaatu nee na buniyal islaamu ala xamsin dañoo bin dañoo tabax lislaam bu doon ak buñ ko gam-gamle woon akum néeg mooy ne dañ koo tabax ala xamsin ci cinq piliers cinq jën ay jën ñoo téye néegub lislaam jën bii mooy ay poto lay tekki ci wolof jën jën du rek bi nga xam ne moom la lekkkat yi xam déedéet jaw jën mooy poto yi nga xam ne néegu ñax yi ñeent kii bu ci nekk fi koy téye ñeent poto yi loolu la ñuy woowe jën bu doon nag ci lislaam dañoo ko gam-gam léegi néeg dañ koo tabax lislaam ci juróomi pilier ñoo ko téye ay keno mu ne shahaadatu bu la neexee nga ne shahaadatu wala nga ne shahaadati an laa ilaha illa bu boobaa boo nee shahaadati ala shahaadati mu nekk naat ci xamsin boo nee shahaadatu boobu day nekk mubtada mooy dangaa commencé wax ju bees istinaaf danga commencé wax ju bees danga naan comme buniyal islaamu ala nga def léegi nga commence shahaadatu an laa ilaha illa allah après nga wa iqaamu salaa wa itaau zaka wal hajj wa sawmu ramadan sinon nga ne ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa iqaami salaa wa itaai zaka wal hajj wa sawmi ramadan loolu boo ci wax baax na mu ne kon bi ci njëkk mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kano bi njëkk bi nga xam ne boobu moom moo te mooy bi njëkk bi ci ëpp doole mooy nga seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu boo xam ne jaamu ko dina indi njariñ ñàkk koo jaamu duy lori neen illa allah ku dul ku ñuy wax allah di borom bi subhaanahu wa taala wa anna muhammadan boobu nag ñaar la mooy dangay seede ne yàlla moom dong képp rekk lañu wa moom lañu war a jaamu ci dëgg wa anna muhammadan te ñu ñu koy jaamoo nag jaamam bi nga xam ne mooy muhammad seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam moom li nga xam ne rasulullah ndaw yàlla la moo ñu koy jàngal voilà kenn du jànge l'islam ci ay passion wak nii laa ko gisee nii la ma neexee nii laa fekk ñu koy defee te ña nga fekk ñoom xamewuñ leen xam-xam déedéet déedéet mooy dugg naa ci lislaam bu yoboo nga xam ne nag nekk naa musulman na nga xam ne yow amoo droit ci diine jii nga ne di fi def dara loo xamante ne ni du Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam moo ko jàngale lu mu jàngalewul rek nga teg ko ci say foog naa xamal ne newoo ci dëgg man ahdasa moo tax mu ne woon képp koo xam ne dafa sos fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd ku fii sos ci suñu mbir mii di l'islam bi loo xam ne bokku ci dañ la koy delloo waaw euh, sharra raddin kay lañ la koy delloo gën jaa ñaaw delloo haythu ma alana foo man fu mu man da feeñ rek dañ la koy delloo gën jaa ñaawi delloo ku fi topp xayra masnuunin fa bid'atuhu mardudatun xayra sharra raddin xayra xaytuma alana aw kama qaala Seydi El Hadji Malick ku fi indi loo xam ne du lu yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale ko sa bid'a googu loolu la ñuy woowe bid'a dañ la koy delloo gën jaa ñaawu delloo fu mu mën a feeña waaw amul ay bon léegi ak niñ koy defee mais daal en tout cas daal solution bi euh, kii bi euh, résultat bi benn lay doon mooy dañ ko koy delloo kon mu ne boobu mooy pilier bu njëkk bi wa iqaami salaa wala wa iqaamu salaa deuxième pilier boo seedee ne buur yàlla rekk lañu war a jaamu ci dëgg te ki la koy xamal di la tegte ci loolu mooy sayyiduna rasulillah alayhi salatu wassalam deuxième pilier wa iqaamu salah yi ci tegu yépp moo la jàngal bu njëkk bi ndax bu loolu moom doo xam shahada waaye it yeneen yi nga war a jëfe yii nii yi ci topp yépp moo la koy jàngal wa iqaamu salah deuxième pilier mooy nga taxawal julli voilà loolu iqaamatu salaa waxoon nañ ko ci sabihatul isra walillahi alhamdu wal minna niñ ci war a jàppe ak ku koy doyadal lu la ciy fekk ak koo xam ne moom dafa ne sax man damaa julliwul du julliwu ma julli daane du ma julli waaw yow gisoo aaye yooyu ma waaye ma mbir mi du farata ci ñoom yéen da ngeen a baax rek sëriñ diw julli nañu ñun ñépp loolu yëpp waxoon nañ lan mooy àttee waajooy kooku moom na ko leer ne fël na benn pilier bi te nag pilier yi mooy boo ci fël rek boo ci dindi moom nga dindi yépp ci yam mooy ne affaire du ay pilier boo xam ne dañ naan boo dindee ba yeneen yi téye de jàpp déedéet non ñoom ay cinq piliers lañ <laughs> moo tax façon néeg lañ boo xam ne construction boo xam ne pilier yépp dañoo am lien direct boo xam ne boo jamee benn bi boo jëlee marque fëgg ko ci mu tremble wu yeneen yéppay tremble no en même temps ndax ñoom li yonent bi alei saatu salaam waxoon ci yaramu doomu ci e, diggante jullitam mbokk jullitam ni ñu war a mel mu nekk al jasad al wahid dañoo mel ni benn yaram yéene noonu lañ mel ida shtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil sahri wal humma allahu noonu jullit ñi mel noonu war a mel bon ndax léegi ku xool moom xam ne gars yi en tout leen l'islam waxoon ñu mel ci ñun meluñu noonu ndax ak taxaasulu soxorante i ñaanante jëwante ñàkk soppante loolu daanaka bari na diggante ñoo xam ne kat ñooy bokk sax léeg-léeg sàppe boo xam ne bu ñuy julli fa la ñuy taxaw mais ku nekk nay nga nuyu sa moroom boo génnee bu ngeen dajee ku nekk foofu mel ni xamul ki ci des loolu moom mooy contradictoire contradiction bokk contradiction yu vingt et unième siècle waaw léegi kon loolu la boo dóoree ci bii ishtaka minhu benn yaram yow sa yaram boo ñu jëlee puso jam ko ci baaraam bi sa baaraamu tànk est-ce que sa lex bi dina ko yëg sa yaram bi yëpp ko yëg dangay tëbanoo sursauter pourtant yow sa tànk sa tànk baaraam benn lañ la lan moo tax beneen tànk bi tëb yaram bi yépp tëb ndax ñoom benn koor lañ yii it piliers yi benn koor la mooy boo ci ne man yii laa gëm gëw ma yi moom nga ñàkk gëm bi nga gëm ñooy bi nga ne moom nga gëm ñoo yem mu kon mu ne wa iqaamu salaa mooy nga taxawal julli wa itaayi zaka wala wa itaau zaka nga jooxe azaka ngir ki nga xamante ne ni mooy ki mu nekk farata ci moom wal xaj ji ak ak ki nga xam ne moom moo ko man wasow sawmi ramadan ak woor weeru koor muy suñu weer wii ñu nekk bi shahru ramadan moom la ñuy waxtaani nii bu dee ci koor bu dee ci weer wi ñu nekk ñun ñu ngi dul xijja tey le 2 le 2 zul xijja euh, tey le 2 ñu ngi ci le 2 waaye pas le ramadan voilà no maanaam le deux le le le quatre mooy quatrième jour ci Zul Hijja muy atu weeru tabaski kon loolu tamit yonent bi alei salaatu waxam ji day wane ne kon pilier ndax li ñu tabaxee l'islam kay mënoo ko ci génne kon wa sawmu ramadan naka noonu ci sunna ba léegi bokk yi koy wane mooy xadiisu Seydina Jibril bu siiw bi bi muy laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam te xadiis mu ngi ci di ko laaj laajam yooyu mal islaam ana lan mooy lislaam mu ne ko al islaamu lislaam an mooy nga jaamu yàlla wala tushrik bihi shay'an wala tushrika bihi shay'an wa tuqimu as-salaa wa tuuti zakaa al-mafruuda wa tasuumu bi mu koy wax lan mooy lislaam boole na ci ca fin ba wa tasuumu nga daal di wooru weeru koor loolu mooy ci wàllu sunna bu dee ci wàllu sunna ba léegi euh, xadiisu seydina talhat ibn ubaydillah radiyallahu taala anhu ba léegi waa boroom as-saxiixayni di imaam al-buxaari imaam muslim ñoo ko solo ra radi rahmatullah alayhima ñu mu ne benn waaye dafa ñëw saa'irur ra'si wala saa'irur ra'si ay xaaluhu saa'iru raasi wala saa'ira raasi mu ne benn waaye dafa ñëw bopp bi dal di daal di jaxasoo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñëw na ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam axbirnii maadaa farada allahu alayya min as-siyaam qaala ramadaan dafa benn waaye dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi poussière pënd bopp bi daal mu ngi jaxasoo mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam axbirnii xabaar ma maada farada allahu alayya min as-siyaam lan la buur yàlla daal di farataal ci man ci koor mu ne ko shahru ramadan weeru weeru koor daal loolu la yàlla farataal ci yow ba ni xadiis bi jeexe côté bii moo ñu ci intéressé mooy kon gis nañ ni loolu euh, ci wàllu xadiis yi luy wane ne farataalu weeru koor léegi bu dee ci boroom xam-xam yi ijmaa boroom xam-xam yépp jullit ñi waxuma la boroom xam-xam yi rek même les lambda et les ñépp jullit ñi ñoom ñoo d'accord que ne euh, xam mooy ne lool yii dafa bokk ci nga xam ne yu'lamu min ad-din bi darura moom dañ koy xam ci diine ji bi darura ci loo xam ne mais euh, man la ñàkk nit nit nekk jullit te xamoo ne weeru koor woo euh, kiy farata la ba des à des exceptions près moo tax képp koo xam ne dafa ne non non non weeru weeru koor du farata ah. man du ma ah. kooku kenn du ko ne yéefar nga dañ naan ko sëriñ bi wala ndaw si euh, alxuraan de lii la wax wan ko aaya yeeg yooyu mu ne si si si non ma xam ko ban aaya ngay wax bi ci suuratul baqara aaya 183 shahru ramadan alladhi kii boobu boobu ngay wax ma ko waaw mu ne mais xam naa ko mais dama ne man naa la koo firil sax mais dama ne man dadul farata ci man ñun waa diw du farata ci ñun du farata kooku moom yéeféer la ak bu dee dem na Makka joxe na ay palaawul ceeb yu dul jeex ay laax ay xar yu ñu rendee ki géléema ki mboteeg lu ne kooku yéeféer la lan moo tax mu nekk yéeféer ndax moom ci boppam reconnaître na ne man xam naa ne yàlla moo ne kutiba aleykum damaa farataal ci yéen koor yàlla ne maa ko farataal moom mu ne du farata ci man loolu mooy la mooy yàlla kooku lan la bëgg a wax yàlla waxul dëgg loolu la loolu la ni mooy ne affaire jaaral ci digg bi loolu la loolu la lii la yonent yore saar saam wax li mu wax nga ko non yooyu yëpp xam naa leen voilà waaye daal man daal xadiisu Seydina Jibril bi maa ko gën a xam foofu ñëw na laaj mal islam anal mooy l'islam mu wax ba ne ko wata soomu ramadan l'islam manoo cee ne lu ngay woor bu dee danga ko ñi woor nekk ñi wara a woor man xam naa lool j'ai ma santé j'ai tous mes jeunes woor ba kooku yéeféer la bu deewee kenn du ko jullee te kenn du ko suul ci almeeru julli te bu deewee kenn du ne yàlla ko yàlla yërëm kooku moom mooy ne waa te àtte yi yi dal ki ku dul jullit yépp da koy dal amul droit bu dee góor la amul droit am soxnaay jullit bu dee jigéen la kooku noonu jullit du ko takk mooy ne yu ak àtte yu bari yu ciy ñëpp yépp ko yépp dal ci waaj kon loolu la kon shahru ramadan kon loolu leer na euh, léegi mu des yan ñooy charte yi nga xam ne euh, mooy shaxsun maxsuus boobu yan ñooy charte yi nga xam ne bu dajaloowe ci lañu naan a koor gi kat dafa war ci diw mooy shurutul wujub ñi nga xam ne ñooy tax wu koor daal di nekk farata ci nit ki bi ci njëkk mooy waa ji nekk ku majeur moo tax képp koo xam ne gone la majeur nag waxoon naa la du dix-huit ans du seize ans du dix ans jigéen li ëpp neuf ans bu ko amee day nekk majeur lu ci bari euh, mais du ne jigéen gu am 9 ans rek moom kii na majeur na góor it mën na am 14 ans nekk majeur mën na am 15 ans nekk majeur mooy li ma ci bëgg a wax mooy ne dafa toppul li nga xam ne moom lañ xam ci suñu état laïque yi déedéet kon bi ci njëkk ci charte yi condition yi nga xam ne ñooy tax woor nekk farata ci nit ki mu war koo def mooy mu nekk ku majeur kon nag xale euh, bu wooree wooram baax na bu dee ne du ko gaañ waaye du loo xam ne faratalata tamit dañuy sopp lool xale yi di commencer di di di di woor bu dee noonu la man nga leen di woorloo ba midi bu ñu ndékkee nga ne leen léegi da di fexe woor wala sax ñu bañ a ndékki woor ba onze heures wala yooyu ñu añ ngir ñu tàmm ko ndax kat bu ñu ko tàmmul euh, boo mooy buñ màggee dootuñ ko def lan moo tax loolu lan mooy wane ne ku euh, majeur moom la war moom la nekk farate ci moom mooy li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ne rufi al qalamu ani sabiyi xatta yaxtalim te loolu imaam alxaakim soloo na ko mu ne bu saxiix la mu ne rufi'a al qalamu an as-sabiyi xatta yaxtalim yëkkati nañu xalima gi mooy duñu ko bindal bàkkaar duñu ko bindal lu baax mooy il est innocent il il n'est pas responsable voilà ci gone gi xatta yaxtalima fekk géntul mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne kon kooku il est irresponsable il n'est pas responsabilisé il n'est pas responsabilisé gone boobu kon ku majeurul kon charte bu njëkk condition bi tax mu war ci nit ki bi ci njëkk mooy il faut waa ji nekk majeur deuxième bi mooy waa ji mën a woor loolu luñ ci jublu mooy ne comme ku feebar ku feebar maanaam ah, waaw léegi ku feebar na ku ku ku ku sa bët di metti feebar nga ne la waaw ah, noo xaaral ku feebar mooy ne bu dee ne moom euh, koor gi day metti ci moom sonal ko bu boobaa kooku man naa bañ a woor ndax ku ku feebar dafa am ñaari ñaari ñaari ñaari cas cas bu njëkk bi moom lañuy wax nii mooy mbir mi man na woor de mais bu wóoree mbir mi day diis lool loof loo ko sonal ko bu boobaa mën naa woor mën naa bañ a woor bu boobaa mën naa bañ a woor surtout beneen bi mooy am ku ko ne ab médecin wala moom feebar boobu yàgg ko di dal moo xam ne feebar bi àndul ak ñàkk lekk ci journée bi wala yooyu ndax bu ko defee soit day gina yokku feebar bi wala mu yéexal ak wiram bu boobaa ci ñaari kaay yi soit feebar boo xam ne day yokk feebar bi da koy gën a empirer wala boog mu yéexal wér gi bu boobaa kooku mën naa bañ a woor ndax lan borom bi subhaanahu wa taala moo ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa ayaamin uxra képp koo xamante ni nii dafa feebar képp ku feebar fa man kaana minkum maridan dafa feebar aw ala safarin wala mu nekk ci tukki fa iddatun min ayaamin uxar kooku day bàyyi day jàpp ñaata bés moo ko manqué ci koor gi après euh, bu jeexee balaa beneen koor gee ñëw waa jooju nag war a fay day fay de si pas après dañ naan non après ñu bàyyi mu dem déedéet fokk mu fay moom kon day jàpp li nga xamante ne ni mooy Euh, li ko li mu raté il faut mu xam leen moo tax il faut nga compter tamit doo toog ñu ne la yow ñaata nga raté nga ne ci koor gi nga ne am naa problème nag bu boobaa dañ naan la fàttalekul ban jour la woon nga ne noo man nag wax dëgg yàlla xam naa ne daal ci début mois bi la woon ndax sama feebar bi damaa sonaloon ba taluma man ay yooyu yépp taluma woon di kii ñu ne la ah ne waaw man de wax dégg yàlla xaw ma ci dara ñu ne ko kon baax léegi mais xam nga à peu ban ban ci jour yi la doonoon ci début bi mu ne xamoon naa ne nag benn lundi la bu boobaa bu nee xamoon naa ne benn lundi la dañ naan ko léegi dañuy xool koor gi fan la commencé buñ gisee ne koor gi mardi la commencé woon pas lundi te moom nee na bi muy feebar di bañ a woor ci jour ci koor gi la woon ci mois koor gi benn lundi boobu dañuy leer ne te ci début bi la woon te koor gi mardi la commencé kon moom mardi woor na mercredi jeudi vendredi samedi dimanche léegi nag kon lundi boobu nag moo ñu wóoru bu boobaa nag lundi boobu lay jàpp ne wóoru ko woon konte foofu ba ni mu yem ñu ne ko ñaata la mu ne waa xam naa ne nag vendredi ba ca teguwaat man boobu la woon waaye nag ba fu mu commencé xam naa ne lundi la mais vendredi 24 man ci laa ñu ne la kon ñu natt foofu ba foofu léegi nag bu dee xamuñu ko mu ne man daal xam naa ne cinq jours la bu boobaa yomb na ñu jours ngay fay bu ne damay hésiter entre cinq wala sept bu boobaa dañ naan ko sept jour ngay woor ndax lan loolu mooy al yaqin mooy li wóor ndax bés boo neewa man no no cinq yi lay woor mooy ne ba léegi doute bi day des te nag loolu dindiwu fi dut bi kon nag da ngay def loo xam ne mooy tax dut bi deñ ndax lan loolu comme nim ñëwoon ci xadiisu euh, euh, al yaqinu la yuzalu bi shakk yow li nga xam ne fi la certitude bi ne mooy yow yaa ngi entre cinq ak sept kon defal sept boo defee sept bu boobaa dut dootul possible kon ku feebar loolu la noonu lay def soit kon mbir mi metti ci moom lool di ko sonal walla mu xam par expérience que ne wala médecin boo xam ne tamit médecin bu am na médecin n'importe quel médecin de ndax am na yenn médecin bu xamee ne jullit nga wala sax ñoom ñu nekk jullit nekk kàccoor xam ne yow da nga da sawar ci diine ji am ci kii man nañ la coincer foofu di la bañ a woorloo ndax loolu teg ko ci yooyu bu la nee wala par expérience nga xam ne yow lii day yokk sa koor gi day yokk sa sa feebar wala da ko yéexal a wéram bu boobaa kooku mën naa bañ a woor ndax fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar képp koo xam ne ci biir koor gi dafa feebar wala mu nekk ci tukki kooku na xaar jàpp ñaata fan moo la la kii mu bàyyi ba moo moom la dog yeneeni bés après mu daal di koy woor euh, loolu mooy gisoo dama ne la ko feebar dafa am ñaari cas mooy foo xam ne dañ naan man na man na aljawaaz man naa dog am boo xam ne nag dog day nekk farata ci moom léeg-léeg nit dina feebar ñu ne ko oh non possibilité yow daal man ngaa dog mais am yoo xam ne par force day dox comme si moom ci boppam mu tiit ci boppam que ne ko bu wooree mën naa dee euh, walla bu wooree mën naa am bu moywul bëtam yi dootul gis paanag waxuma mu teg ko ci ay njortu rek de mais mooy loo xamante ne nii xalabatu zan wala bu wooree dina dem ba gis nga lu mu laalati sax dootul yëg dara te mën na cee jaare faatu alku bu boobaa kooku moom dog day nekk farata ci moom ndax dafa war a protéger bakkanam te yooyu dafa bokk ci maqasidu sharia ci objectifu sharia yi tax l'islam sharia taxaw mooy xifdu nafsi mooy aar ñoŋal bakkanu doomu aadama ba moo tax borom bi ne al qatlu bil al nafsu bin nafs ku rey nit rey leen ko pas ay rey ko ngir venger wu ngir wone ne dina xam mais pour que sa soit dissuasif tax ñeneen ñi nga xam ne seen ku ci sa den sa fukki xel ak ñaar bu ci demee doo ko def ndax boo gisee ni ñu def ki bu ko bu agresseur yëpp xamoon ne ku fi agressé nit ba mu dee dañ lay rey yow dañ lay rey bu boobaa walla killer serial killer yi bala ñu koo defati nañ ko xalaata ndax la protéger doomu aadama bakkanu doomu aadama yu bari ñu koy tere comme ku ñëw fekk ci yoon woo xam ne wu nit ñiy jaar mu def fa benn gas fa ngandum ngandum pax mu rëy rëy rëy ci foo xam ne amul làmp amul dara loolu ndax dañ koy tere ndax lan kooku day gaaral bakkanu ñi ci àll ndax ku fa jaar dugg fa nag ndax lan dañuy protéger bakkanu doomu aadama kon nag ci cas bi bu dee loo xam ne waa ji li mu ci ragal mooy mu dee ci saasa wala mu ñàkk ay cëram bu boobaa dañ naan ko déedéet dogal te dog bi du ay choix farata la ndax borom bi moo ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen rey seen bopp ndax buur yàlla kat ku leen yërëm la masula deñ te du deñ di leen yërëm kon nag bu leen rey seen bopp léegi kon loolu wala médecin yi ne ko euh, en tout cas cas yiñ ci am nga xam nga euh, médecine affaire u expérience la ñu ne ñun cas yiñ fi am lépp ñi nga xam ne pourcentage yi ñu am ñi nga xam ne feebar bii nii moom ku mu dal lekkoo wala jëloo médicament yiñ la war a jox matin midi soir ku ko deful ñi ko ñi ko masula respecté ñi ngi ci am presque quatre-vingt-dix pour cent yi wala soixante pour cent yi wala soixante-dix pour cent yi ñoom ñépp a dee boobaa waa ji day nekk farata ci moom mu daldi ndox ndax bu boobaa day gaaral boppam ci alkande kon ci kaw loolu lool mooy yi nga xamante ni mooy eh, pour ku feebar mais nag nit manula taxaw ne man dara dalu ma waaye nag ah non bu ma wooree man damay damay am coono bu metti dama ciy fekk comme li waxoon damay jeex caaxaan waxi caaxaankat yooyu ay no damay jeex duma xam fan laa ne te duma xam fan laa ne yëpp du dara kooku dara kooku moom day woom affaire du ay njortoon ah, toog naan bu ma kiiwee non kii dafa feebar mu commencé daanaka lu mu laalati dootu ko yëg yu mel noonu nar ko cee fekk non wala mu ragal mu alku sax dee wala mu ñàkk yooyu mu ragal ñàkk yi nga xam ne ñooy yu vitaux yi ci yaramam bu boobaa lañ naan ko dog faratale ci yow mais nit man la toog rek naan damay ragal xiif bi xiif bi damay sonal te lay tax du ma so du ma sonnee du xam fu ma ne wala mboog man de damay ragal bu ma wooree feebar ah déedéet kooku bokku ci déedéet kooku foo jaar mu woor ma ay damay ragal bu ma wooree feebar déedéet kooku il faut mu woor kon man gi mooy deuxième charte bi nga xam ne day fa day tax mu war ci nit ki ginnaaw mu nekk majeur mooy mu man ko waaye tamit euh, ginnaaw ku feebar ki comme exemple ku feebar mooy man gi kooku manu ko ki nga xam ne eh, mage dafa mage moom lañ gisoon ci jotaay bii weesu li imaam Abdullah ibn Abbas ne yone bi subhaanahu dafa fi bàyyi mooy leel bi début koor gi waxoon nañ le début bi ku mu neexoon nga woor ku mu neexoon nga joxe lekk mën a woor mais joxe lekk bañ a woor mu ne loolu suñu borom da koo dindi daal di fiy saxal bàyyi ko fi nag pour kan pour ki nga xam ne mooy ash-shaykhul kabir ki nga xam ne dafa mage ci ay at te la woor kooku day joxe kooku it loolu bokk na ci yi nga xam ne day tax que ni nit ki du mën a woor waaye bari na yoo xam ne comme jigéen wu gis mbërëgam wala koo xamante ni ni dafa ëmb di ragal ci santé walla sante fœtus bi wala koo xam ne dafa dafay door a am doom kooku àttey mbërëg la yor bu dee gis na deret bien sûr ndax bu dee dafa bu dee ne nit ki ndaw si dafa am doom tey deretam yëpp jeex tey mu set tey kooku moom mooy ne day julli ah non mooy day julli kenn du ne il faut mu xaar non non bu dee tey la kii mu set tey set na jeex na du xaar quarante jours wala soixante jours selon magaay kii boroom xam-xam yi waxu boroom xam-xam yi moom du xaar loolu ah déedéet bokk ak bokkul ak ki nga xamante ni ni moom li ko dal mooy euh, dafa ëmb di ragal fœtus bi yooyu déedéet ñooñu ay kaalañ yoo xam ne ñooñu mën nañoo bañ a woor ak ki nga xam ne dafa tukki moo tax mu ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar léegi ñooñu ku nekk ci tukki tamit kooku am na droit bañ woor léegi nag ñoom ñii ñu tudd nii bu ñu woorul nan lañuy def loolu insha allah dinañ ci ñëw euh, duñ ci ñëw léegi mais dinañ ci ñëw insha allah ngir euh, leeral affaire boobu noonu ku nekk ana naka lay def léegi beneen masala kon ginnaaw bi ñu gisee charte yooyu ñooy shurutu charte wujub lañ shurutu wujub yi waral mu nekk farata ci nit ki léegi kon nit ki yooyu foog mu nekk ci moom bi nga xamante ne nii mooy ñetteel bi ñaar lañ ci waxagul al ak ki nga xam ne mooy ku ah, mu man ko dugaal na ne ci li wax sànq wax nañ ko sànq mooy mu nekk ci dëkk bi bañ a mooy koo xam ne dafa yor at tey ku nekk ci dëkk bi même moo tax mënoo toog France ne non man sénégalais la man immigré laa fi wala man dama fee ñëw pour liggéey après damay noonu bi kooku moom mook ñi dëkk français yam at kooku tamit mooy ci charte yi mooy waa ji bañ a nekk ku tukki ndax bu tukkee mbir yooyu dootu da koy moom am na droit bañ a woor ndax suñu boroom moo ne aw ala safar fa iddatun wala ku nekk ci tukki moom day dog daldi xaar ba ni nga xamante ne mooy yeneen fan yi bu ñibbee mu daldi fay yi nga xam ne moom la woor mais kooku nag choix la xam nga lii dañuy wax charte yi nga xam ne ñooy waral comme que waa ji dafa tukki mooy ne mbir mi waratul ci moom ku feebar feebar boo xam ne diisul dafa diis ci waa yi war ni ko sonal kooku affaire bi warul ci moom mais bu wooree nag wooram baax na mooy ku tukki woon daal di woor woram baax na kon ni yonent bi alayhi salaatu waxoon am kii Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam asuumu fi safar fi safar ndax ndax damay woor ci euh, euh, bu may tukki moom nag dafa ne woon nit koo xam ne ku bari woon lu muy woor la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir ne ko bu la neexee nga woor bu la neexee nga daal di dog kon loolu après ci boroom xam-xam yi sax rahmatullah eh, fii duñ ci dugg boobu lu yàgg ndax après ana ana lan moo ci gën bañ a woor walla woor est wala boog est ce que sax woor ci du indi bàkkaar wala bañ a woor faratalam yooyu boroom xam-xam yi dañ ci wute mais li gën a dëgër mooy ne ça dépend ci nit ki bu dee nit la koo xamante ne nii moom bu tukkee daal di woor loolu euh, du ko wàññi dara mën na ko def kooku mën naa wóor te bu boobaa kooku li aaya bi naan wa an tasuumu xayrun lakum te ngeen woor de moo gën ci yéen kooku loolu da koy concerné moo gën ci moom léegi nag mu am koo xam ne moom bu wooree mbir mi day diis ci moom metti ci moom bu boobaa kooku dafay li mu war a def dafa war a dog loolu moo gën ci moom ndax yonent mi alayhi saat salaam ba nga xam ne ci la diggoon saxaaba yi ba ñuy dem fatxu Makka ne gars yi xam nga ci ramadaan la xewoon dinañ ñëw insha allah les faits yu mag yi nga xam ne ñoo xaw ci ramadaan ba ñu xam ne ramadaan weeru koor waru la nekk weeru yàcc yàcc na yasar bàyyeeku tooy di nelaw ak yeew rek ñu la wax nga mer tayeel luñ wax nga ne damaa woor. ndax mooy sa excuse ci lépp doo def dara kenn manulaa def loo dara ndax lan dangaa woor yëfi yàmbar yooyu en plus ak yàcc na yasar yooyu nga xam ne daanaka léegi moom mooy problème bu mag bi nga dégg ñu xamul dara dara dara diitu naan koor day yàq day wàññi productivité bu dëkk allahu ma ma man akzaba haula ana kan moo dàq kàcc ñoon buñ ñëwee ci fee yi xewoon ci ramadan dinañ xam ne ramadan au contraire